def muqaddima bu gaaw incha allah waxtaan waxtaan bu gaaw te di ngeen xam lu tax léegi tabaraka allahu wa laqad mannana alayka maratan nuxra boobu moom la ñu yàlla subhanahu wa taala defaral tey jii waaw ñëw nañ ci daaw ñëwaat fi ren te ñun ñëpp jarul baatin jarul xam-xam suñuy bët yi bët yi rek ko xoolee xam nañ ni yokku na yokku na ci zahir baatin bi moom jarul ñu ci dugg di yeesalaat nag sunu cofeel ci Sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mi nga xamante ni moo ñu gindi gindi defal ñu teg ñu ci siraatal mustaqim ba ñu am njort ne ëllëg dina dajeeg borom bi tabaraka wa taala wa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada lii nag kullu amal saalih ci àdduna jéggi ko wëcc ko par parloo moo nekk sa xol wala mu nekk sa xel loolu nag feebar la dangaa war a dem ñu faj la dama ca ñiy faj ruux yi ak ñiy faj xol yi ñu saafara la da ngaa feebar ay jaam yoo xam ne tey dañoo dajaloo rek ne ñun de dañuy ànd ngir yàlla dañuy ànd di tudd yàlla tudd ñu bàyyi kenn tudd ñu maamu kenn allahu subhanahu wa taala la ñuy tudd di ko màggal jël suñuy alal dajale togg togg yu baax jox jaam yi ñu bokk lekkandoo naanandoo mbokk yi gën a gisante gisante soppante euh, diggante ña defoon defaru moo ngoog ah, ñu jariñante waxante defante lu baax nit ñi toggoo ay coono aha ngir yàlla jóge ci ay bépp ñuy dox ñuy war fas ñuy yéeg ci ay oto mu kërëbe yi ngiro ñu sonn poussière bi dugg ñu coono yooyu yëpp ñu def ko ngir yàlla loolu su dul yiw xawul yu yiw ci kaw suuf kon yal na yàlla fayal ñu leen yéen waa Njuuxaan am ngeen cër bu rëy yàlla ngeen ko muurloo ah tabaarakallaahu lu yàlla rek wax naa leen du jeex mukk te du yàqu seen pas-pasu maam ya démb moom la leen yàlla fayee jotaay jiiri yu rafet yii di fi am te li gën a yokk nag incha allah ndax xam na ni njaboot gi kon ñoom yàlla yàlla fay leen yaakaar na ñoom suñ leen nuyoo nuyu nañ góor ñi nuyu nañ jigéen ñi nuyu nañ mag ñi nuyu nañ ndaw ñi nuyu nañ ñëpp dëkk bi yàlla yàlla doolu xéewal ñoo ngi nuyu tamit suñu mbokk mii nekk suñu day yoor moom it ci teraanga gi la bokk ndax ak mu ñu defee conférence fii ñooy bokk toogandoo nii mooy oustaz Mouhamad Sow moom soxna Ndey Seen mii ak soxna Ummi ñoo bokkoon doon jàng sëriñ yi moo nga Dakar di àggale yëngatoom foofu waaye ci suba la ma woo ca suba teel la ma woo ne ma damaa am pas-pas ak yéene ngir ñëw yuuxaan comme na ma daan ñëwee ma ne ko ñëwoon ñu ànd comme nan daan àndee ñoo bokk suñu oto ñëwandoo ñoo ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér paari bu la ilm la nit ku baax la xam-xam rek moo ko ñor démb ci gàmm la fanaan teewul fajar mu xëy ñëw ànd ak ñun fii ngir bokk ñun yiw yi kon yàlla yàlla fayal ñu ko moom rek mënoon naa ko jox micro bi léegi mu def waxtaan bi incha allah kii toog ci sunu càmmoñ soxna séene bu njëgeen moo ko jur soxna séene bu njëgeen alaaji Mouhamad njëgeen moo ko jur tabarakallahu sunu doomu bàjjen la bokk ci magu daayira bi moom it mu ñëw wéttili si ñu ànd ak ñun moom it yàlla dimbali na ko ak mu ñu ko fi defee tamit rek mu daal di ñëw te yàlla seetal ni moo ngi liggéeyee ca Touba fa lay yëngatoo di liggéey waaye yàlla dimbali na ko ba démb mu def yitte ba ñëw ngir njuuxaan kon Ndiobane tey jii yàlla yëkkati na turam incha allah dinaa ci ñëw léegi bu baax baax baax ku yóbbu rek na ànd ak yàlla ku bañ a fay bañ a yàqule bañ sa dara taxawaalu ci àdduna àndal ak yàlla wallahi na abdu tabaarakallah kii topp ci moom sunu rakk la Abdoul Aziz Njegéen doom la ci alaaj Mouhamad mu niru Njegéen ah moom it ñu ngi koy ziar comme ni ñuy ziare Kara ndax ñoom ñii ñooy suñuy sang ñooy suñuy sëriñ ndax seen maam la ñu yaakaar seen maam lañ gëm ñoom ñuy toog waaw seen maam lañ gëm mooy suñu sëriñ waaw kon nag suñu leen fekkee ci jotaay waral leen jox cër bu baax a baax a baax yàlla te leen ni suñu waxoon ne arrêté leen waxtaan bi duñ ci def sax ñaar dañuy ñibbi léegi waaw seen moom lañ yaakaar waaw kii ci toog mooy sëriñ Ousseynou Ndieguène doom la ci suñu bàyyi sëriñ Abdou Salaam Ndieguène mu alaaj Mouhamed Ndieguène tabarakallahu moo toog nii ànd nañoo tamit mbokk taal bi yu bëri section yëpp ñëw nañu waa tax taw yaa ngi nii sëñ bàcc waa Baqiya ñëw nañu sëñ Babacar Ndiaye moo teewal mbokk yi waa Ngeent yi ñoom ñii sëñ Latir Mbay ak seen i jigéen mag yi daayira bi jigéen ñi ñëw nañu soxna Laari Fall soxna Nowe Ndiaye ànd ak seen rek ñoom ñëpp ñëw nañu def ay yitte def ay pas-pas ngir bokk ak ñun jotaay bi yiw bi ñoo ngi leen di ziar waa ñu xaaj tamit ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar ndax yéen lañ fekk tey waaye nag tabaaraka laa kontaan nañ bu baax kontaan nañ ci góor ñi kontaan nañ ci jigéen ñi ñoo ngi ñaan nag barke boobu wàcc fii tey jii yàlla na ko yàlla wesaare ci tund yëpp yàlla na yàlla naatalaat tund yi ñaanoon nañ ko daaw ñoo ngi ñaanaat yàlla yàlla na yàlla indiwaat ndox mi yàlla na yàlla indiwaat gàncax gi yàlla na yàlla indiwaat fruit yi yàlla na yàlla indiwaat dex yi yàlla na yàlla indiwaat jën yi yàlla na indiwaat yàlla yàlla indiwaat lépp luy teraanga boo xamante ni démb njuuxaan nit ñi ñoo daan jugee Kolda ak feneen ak feneen ak feneen di ñëw di wut ci teraanga waaye waa njuuxaan mosu ñoo dem fenn ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla delloo teraanga boobu ba adduna bi yëpp fàq ñëwaat fii ci njuuxaan di wut si fii teraanga yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def yàlla mën na ko wallahi la azim yàlla moom moom asamaan moom moom suuf loolu kenn sax du war ko wax moo ko moom su ko neexee léegi léegi mu naatalaat fii naatal ci façon yëpp nag xoola su ko neexee suñ muniru mu génn ci suufu njuuxaan loo xamante ni ñëppay daw ñëw fii kër yi di jar cent millions yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def parce que alxuraan te am nañ ci yaakaar ah, am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar yéen li ngeen am sax Madina ak Makka amu ko yéen am ngeen ay xur am ngeen ay teyaan am ngeen ay dex am ngeen ay garab am ngeen ay fruit am ngeen nangam am ngeen tàngam am ngeen ay góor am ngeen lu nekk am ngeen ko madinatul munawara ak makkatul mukarrama ay xeer rek fa nekk waaye ànd ak laa ilaha illa allah moo tax tey jii tur yi gën a neex ci àdduna ak lekk yi gën a neex ci àdduna gratte-ciel yi gën a rafet ci àdduna hôtel yi gën a luxe ci àdduna soo koy wër da ngay dem Makka baa nga dem Madinatu Munawwara lan moo tax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ànd ak ku baax ànd ak ñu baax ànd ak kàddu gu baax moo may loolu Makka moo ko may Madina kon nag yéen ñu waxaan soo leen moyee ci yàlla te muy lu dëgg ci yéen incha allah lu yàlla defal teraanga Makka ak Madinatu Munawwara dee ko def fii ci njuuxaan incha allah ak li ko wër yàlla ko yàlla def gis nga ànd ak ku baax dafa am solo wax naa leen ne leen Makka ak Madina ay xeer rek a fa ne il n'y a que des montagnes suñu bëggee defar ab yoon dañuy jël ay bomb bomb ay dynamite bomb moom la ñuy jël def ko ci suufu montagne bi mu explosé mu toj ñu mën a am yoon waaye xoolal Makka ak Madina li leen yàlla defal subhanallahi alazim amuñu fruit amuñu suuf amuñu garab amuñu ndox amuñu dara waaye comme foofu la laa ilaha illa allah jébbee foofu la kii yor laa ilaha illa allah juddoo ñu suur ko fa muy xeerul bëri yëpp di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal yàlla moo wëlbati àdduna daal ne kat biir suuf kat am na yu ca nekk yoo xamante ni suñ demee ba ci kanam loolu mooy doxal oto yi mooy doxal avion yi mooy doxal usines yi ndax bu njëkk giléem la woon ak fas ak leneen waaye tey jii lan mooy dawal oto yi pétrole lan mooy dawal avion yi pétrole lan mooy dawal usines yi pétrole bu dee oto yi nga ne gasoil bu dee avion yi nga ne kérosène bu dee leneen nga ne nangam bu dee leneen nga ne nangam waaye lépp seen ndey mooy pétrole yàlla jël suufu Makka ak Madina yëpp mu roof ca pétrole ba mu fees dell pétrole boo xamante ni xamuñu sax xamuñu sax fan la toll xamuñu sax fan lay jugee ñoom ci seen bopp xamuñu ñaata baril de pétrole lañ yor seen suuf xamuñu ko xamuñu ko subhanallah xamuñu ko loolu yàllaa ko def ngir tere ne ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye xoolal imam aas nee nañu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu jugee makkatul mukarrama aha di dem madinatul munawwara imam nee na amul fenn fu xëyrul bëri yi ci romb lu dul fa mu yonent bi dëggoon tànkam yàlla def na ko muy gisement gisement di mbell mbell du ndell ak mbell bokkul mbell mbell soit soit émeraude la soit or la soit jamaa la soit marbre la bu yonent bi dëkk tànkam rek suñu gasee ca suuf dañ fay fekk mu nekk pur pétrole baa mu nekk marbre baa mu nekk or baa mu nekk jamaa boo xamante ni ba tey jii ba tey Makka ak Madina laalaguñ ko réserve la laalaguñ ko nga xam ne yonent bi moo bari barke yonent bi moo bari barke xoolal dafa jaar rek yonent bi dëgg tànkam rek yàlla ne fi yonent bi dëgg tànkam barkeel naa ko waaye barke bi gars yi bi ko comprendre cinq cent soixante dix la yonent bi juddu ñu dem ba ak vingt et unième siècle ñu soog a soxla pétrole junni at ak ñeent téeméeri at ñu soog a soxla pétrole nekkate pétrole bi ki nga xamante ni moo ko alimenté muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam marbre xool ni mu seeree ibre xool ni mu se ni mu seeree jamaa xool ni mu seeree ndekete yooyu yëpp yàlla mu ngi ko jëloon def ko ci suufu ndëggu yéen ci yàlla Muhammad ba sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax alal dafa nekk ak teraanga ja ah su ma leen gisee ci ci ci leeratul qadri yi ak ajjuma yi nga gis leen seen imaam yi di jooy man leen loo leen di jooy ku leen jooyloo ku leen jooyloo loo leen di jooy pétrole boobu nekk foofu ci Makka marbre ba fa nekk alal dafa nekk milliards ya ngeen di jël di ko def ci seen avion yooyu seen buur yi yor ko seen borom alal yor ko seen amir yi yor ko milliards yooyu c'est pas les milliards de l'Arabie saoudite Arabie saoudite moomu ko milliards ummatu Seydina Muhammad la kenn jooyloo la yow imaamu Makka kenn jooyloo la li la wax mooy nga taxaw wax ak buuru Makka wax ak ña fa nekk ne leen eh jël leen pétrole bi ngeen dem séddale ko way ñàkk ci jullit yi nekk ci àdduna bi jullit yaa ngi fii di dee xiif lu ñuy jooy lu ñuy jooy looy jooy looy guddal ci kim ku la jooy loo sunu léegi da ngay gis ñu sant tan tukulóor ñu sant santu sëriñ jëmb tey jii nga dégg ñu ne labbe la ñëwoon nañu defoon na délégation ñëw ca El Hadj Mouhamed Ndieguène ne ko ah yëngatu leen de sunu zone bee tàng na de ñu ne ko ah lu tax mu ne ah oustaz yi dañuy waaraate naan yàlla yàlla yàlla yàlla ñeneen ñi suñu ñëwee nañu yàlla yàlla yàlla ba noppi wut tuuti meew ak suukar ak ak pëmbax ak tuuti xaalis ak nangam ak sangam jox ñu ñaari waaraate daa bokk kii di waaj a dee ndax xiif nga naan ko muñal wa bashiri saabirina inna allaha maa saabirina wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri déedéet da nga koy jox mu lekk ba noppi nga soog koo waar biir bu xiif du dégg waaraate moo tax gaa yaa ngi raafal raafal yu métti dem nañ ba léegi ci àll bi soo demee jullit yi dañuy dem di xéewlu ci barke yooyu di di jël ci lekk ya di jël ci naan ya di jël ci liggéey ya te ñoo koy def kat wallahi la azim wallahi la azim soo demee France wala Italie wala Amérique ñay joxe milliards yi ñuy séddale seen mbokk yi bokkul jullit fii ci sunu àll yii xoola ay pauvre lañu foofu ca France ak ca Italie waaye dañoo xam li xew xam dimbalante xam bëgg kar seen kàddu kawe ca kaw loolu moom moo tax ñu jël seen alal yooyu di ko séddale fii ci àll bi sunu njaboot gi yëpp ñoo ngi ciy barkeelu ñoo ngi nii sori leen ca Thiès ca wutu kër Mama Laaji am na centre bu fa nekk centre bi pour lan la pour recevoir xale yi dëkk fii am na ci ñu bëri ñu daan ànd ak Souleymane nii ay jullit lañu ci biir centre yooyu la nekk te soo duggee ci biir ñu def ci insigne yoo xamante ni yow waroo koo takk waroo koo laal xam nga ne loolu doye di jullit yi la waaye doli doye di waa Makka la ndax ñoo yor milliards l'islam yi gars yi war nañu am fit wax leen ko li ñuy bëgg a rey rek ak waaraatee gëm leen yàlla da amoo leen tawhid da ngeen di shirk da ngeen bokkaale yàlla da ngeen di loolu rek la ñuy loolu rek la ñuy sonalee loolu rek du ñu indi xaalis du ñu indi ay projet du ñu indi lu ñuy jëriñ soo amee projet sax ñu xam ni ab tijaan nga wala murit nga duñ la financé yàlla jëndee ci yow benn nit moo gën li nekk ci kaw diggante asamaan ak suuf benn nit benn nit benn nit bu yàlla jëndee ci yow mu wax laa ilaha illa allah moo gën moo gën asamaan ak suuf nga def ko wurus ba mu fees may ko benn nit ah nañu góorgóorlu waa Màkka war nañoo wax ak ñoom du ma waxee Màkka nag wax ma Kaaba ga su ma waxee Madina wax ma xabru yonent bi ñooñu ñeme maa wax ak ñoom waaye ña ña yilif Màkka laay waxal buuru Màkka imaamu Màkka buuru Màkka wëlbatiku lu nga tuut na nga wëlbatiku nga jël alalu l'islam bi pétrole diine ji nga bàyyi ci nga bàyyi avion yi nga koy def nga bàyyi jet privé yi nga koy def nga bàyyi casino yi ngeen di dem di fooy ci Italie ak Suisse ak Amérique ak Maroc dem di wut ay jànq di fo di naan tàngara di sànni ay di def ay jeu di di def ay jackpot bàyyi leen ko imaamu Makka yow laay waxal bàyyi sa jooy yi kenn jooy loow la sëñ moo ko wax sëñ moo taal ci gën imaamu Makka sëñ Mor Talla Ndiéguène nee na nga bàyyi say jooy te nga wax ak say kilifa ne leen nañu jël milliards yi ñu jox ko julli ci nekk fii ci Afrique ak fudul Afrique di sonn amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan te seen xol ya moo ngi fees jëllaat laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ku la jooyloo ku la waaraateloo kan moo la wax ne kan moo kan moo la yebal loo fi ay nit pour ngay seet ndax am nañu tawxiid wala amuñu tawxiid lu ci sa yoon lu ci sa yoon xanaa xamoo ne ci jihaad sax jihaad laa wax soo demee ba tiim yéefar di ko waaj a cor mu ne laa ilaha illallah waratoo koo rey ndax xamoo ndax dëgg la ci moom wala dëgg ci moom sa yoon bu mu nekk ci ndax jaasir yi moo tax wala dafa bëgg dund déedéet su xësee nit wax laa ilaha illa allah soo ko reyee am nga bàkkaaru ku rey nit am nga bàkkaaru ku rey jullit ñun même bu dee sunu ngëm dafa woyof tamit wax na laa ilaha illa allah nangu nañ ni yàlla mooy yàlla gëm nañ ni xeyrul bëri yëpp mooy Seydina Muhammad yàlla ak yónni gëm nañ ko te ñun sax soo xoolee ñun ñi ñuy jiiñ bokkaale yi ñuy jiiñ shirk ñun ñoo leen tane ñun ñoo leen tane fukki junni ñoo leen raw sax waaw nañu góorgóorlu te xam li lan mooy diine waaw li ñu ni ñu bëgg jàppee diine du noonu du noonu nañ indi alal ji nañ indi alal ji ñu séddale ko waa l'islam bi nan dugg ci àll yi wut ay projet dimbali xale yi dimbali xale yi jullit yi wutal leen ay école wutal leen yu ñuy fajoo toppatoo leen dimbali leen ñoo ngi roppat sunu xale yi di leen yóbbu jàll bi ngeen dëkk xam ngeen li may wax bu baax yàlla ñu yàlla dimbali tabarakallah wax naa ni waxtaan bi mënta yéex introduction bi mënta gudd xam nga lu tax damaa xool léegi bi ma waaj yi di dox six heures moo jot kon daanaka une heure trente la ñu war a am ah yéen ngeen bëgg ma waxtaane laa ilaha illallah ci une heure trente te yonent bi jàngalee laa ilaha illallah treize ans problème amul mbokk yi ma ne ngeen bëgg ma waxtaane laa ilaha illallah ci une heure trente te xëyul bëri yi bi Seydina Muhammad jàngale laa ilaha illallah fukki at ak ñett te kat xayru bariyati moomu ma lay wax yàlla ko yónni man yàlla yónni wu ma moom laa ñu ma daa fekkeeku man damaa dër tax mujj muuma xayru bariyati moom dafa set wicc ba lu mu wax ñëpp ne gongo man damaa bari bàkkaar ba su ma waxee ñëpp xam ni kii daa doy xajul benn nit yi su wooyee yàlla wuyu ko sama su ma wooyee du dem ndax samay bàkkaar xajul benn nit yi sallallahu alayhi wa sallam am na ay mujizaat am na ay karamaat yu mu am moom sallallahu alayhi wa sallam yoo xamante ni soo ko weddee léegi su ko neexee mu def ko man aw ma karaama aw ma mujiza kon suñ ma waxee lu kii am li mu am yëpp mu bëgg mu def ko ci fukki at ak ñëpp man ñu wax ma ko pour ma wax ko ci une une minute une heure trente minutes problème am na waaye nag attention attention attention yellul daganul rafetul baaxul yiwul ci jullit boo xamante ne nee na laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah yàlla dogal dara wala yeneen tam bi dogal dara mu naan waaw lu tax lii lu tax nangam de am choix bu muy am ak xalaat bu muy am ak dégg-dégg bu muy am ci dogalu yàlla boobu wala dogalu sayyidina muhammad déedéet warul yellul baaxul rafetul yiwul correctul waaw jullit bi li ko war rek mooy mu jébbalu ci allahu jalla wa ala waaye li ko war mooy mu def soppeem di xaritam di kilifaam di ki mu war a roy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 am tawxiid tawxiid mooy wéetal yàlla wéetal ko ci jëmmam ji wéetal ko ci jëfam yi wéetal ko ci turam yi wéetal ko ci melam yi moom yàlla subhanahu wa taala wéetal ko ci jëfam yi ma ngox léegi nag soo amul tawxiid da ngay nekk ci benn daayira bu bon benn mbooloo bu bon ngay dugg moom la ñuy wax daayiratul mushrikiin mooy mbooloom bokkaalekatu yàlla soo amul tawxiid da ngay nekk ci shirk shirk mooy yàlla ak ndend qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mooy tawxiid ma wax soo ci nekkul nag mooy ci wéetal yàlla subhanahu wa taala da ngay nekk ci bokkaale yàlla te yàlla nee na dina jéggale lépp ba mu des ku ko bokkaale ma ngoog kon benn aqida soo ko amee am nga tawxid soo amee aqida yu bëri yaa ngi ci shirk te xol bi nga xamante ni moom la yàlla reconnaître ëllëg te xol ba borom war a dem aljanna mooy xol boo xamante ni dafa set wicc laab amul benn taq taq taq bu ñuul amul benn tilim tilim mu set wicc dan la ko raxas muy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah yow ma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salimin qalbun salimun nag mooy xol boo xamante ni laa ilaha illa allah rek rek laa ilaha illa allah rek moo nekk ca biir amul benn benn benn lu toll ni bépp suuf ci bokkaale yàlla bu nekk ci xol boobu xol boobu mooy qalbun salimun qalbun salimun nag soo ko amee su ëllëgee yaa ki gën a setle xol ci kaw suuf mooy xeyrul bëri di Seydina Muhammad yéenay ànd dugg àjjana yàlla ci yàlla boole mu ko kon mbokk yi nañu góorgóorlu bu baax kaddu gii ñu wax ni moom la ñuy waxtaane mais du caaxaan fukki at ak ñett wax naa leen ne leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxaw na ko ci diggante Makka ak Madinatul Munawwara di woo gaa yi ci benn kàddu bi muy laa ilaha illa allah treize ans mais loolu amul mooy suñu feesal bi te boobu julli julli amul woor amul jëli avec amul dem Makka amul amul benn ci xalaat yi ci pratique religieuse bu am yonent bi moom mooy jaamu yàlla ci diine Seydina Ibrahim alayhi salaam fukki at ak ñett mu jàpp nit ñi di leen xëcc di leen woo di leen di leen di leen waar di leen jàngloo alquran di leen naafiloo ngir lan ngir jàng ak ñoom di di di jàng alquran ci guddi gi ngir lan seen xol mën a mën a mën a dékku laa ilaha illa allah xam nga lu tax parce que xol bi su rafetee su setee su laabee moo ngoog su amee safaawu moo ngoog ba ba sa culture day mën a conditionné cër yi ngir ñu mën a jaamu yàlla xam nga ñun suñu problème mooy loolu moo tax ñun ñu sonn xam nga ñu sonn hmm. yonent bi treize ans la defar gars yi pour ñu mën a julli ñun ban bis ban moment la ñuy commencé julli sept ans am na xale yoo xamante ni sax cinq ans bu ñu nekkee xale yu ndaw ci daanaka ay liir la ñu commencé naan allah akbar di jaxase di jéem a julli di sooy julli ñu lay jottali xale yu ndaw yu tuuti te fa saxaaba yi jaaroon ñun jaaroon ñu fa mooy tarbiya boobu moo tax mu tax taw yi pour ñu fonk tarbiya waaye tarbiya tamit dinañ taxaw tuuti bala ñoo def moo tax il faut ñu dellu ci laa ilaha illa allah suñ ci delluwul lu ñu mën ci julli tamit julli gu njàdd lay doon lu ñu mën ci woor tamit du baax parce que xol bi nga xamante ni moo war a pratiquer jëf yi xol ba daa feebar xam nga wax naa leen illa man ata allaha bi qalbin salimin waaye fee yàlla nee na fii qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan tasawuf bii gars yi di wax di ko contre di indi coow ak di nekk ñu ciy werante bi loolu mooy tasawuf mooy fexe ba nit ki xolam raxasu ba set nga ñëw indaale say jikko yu bon sëriñ bi defar la jox la nga jox ne la day def astaghfirullah day def laa ilaha illallah bàyyi nelaw yi del teel a jóg bàyyi jotaay jigéen ñi jotaay wax yu bëri waxtu ko moom yu bëri mu génn la ne la maamul dalal wàccal say bët raxas la di la raxas par benn waaw di xool si jikko yu bon da ngaa rëy da ngaa réew da ngaa gis sa bopp da nga waaw ay jikko yu bon yu bëri mu gis ko ci yow di ko raxas par tuuti par ndànk ànd gi ngay ànd ak moom day dem ba raxas la ba nga sa bitti moom la Cheikh Ahmad Tidiane wax xanaa ko bëgg yi démb te jotaay yoo ma doon def te lii euh, euh, lii de Malick ci annexe ba waaw Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu nee na mu ne wa kaza ash-shaykhu yushabu la li xarajin bal li tajdibahu muwalatuhu ila wilayatillah Cheikh Ahmad Tidiane ko radiyallahu taala nee na kenn du jaamu yàlla ngir xaar dara dara ngay jaamu yàlla mu ne dañuy jaamu yàlla parce que yàlla day yàlla joo xamante ni yàlla day yàlla joo day buur boo xamante ni dafa yeel dafa yeel ñu koy jaamu parce que moo bind biiru jaamu yàlla ah ay baada tijaariya déedéet du jaamu yàlla commercial nga xamante ne da ngay jaamu yàlla pour day àjjana wala safara wala firi ya nekk àjjana wala nangam ak nangam waaye mu ne wa kaza ak cheikhu mu ne naka noonu ak sëriñ tamit yëpp xabu dañuy ànd ak moom laa li xalatin kenn du ànd ak moom ngir mu faj sa aajo wala ngir mu jox la saafara wala mu jox la nangam wala mu dimbali la ci nangam wala mu ñu fekk mu ci jëla mu ne sëriñ kenn du ànd ak moom loolu ñu ne ko lu ñuy ànd ak sëriñ mu ne li taj di boobu da ngay ànd ak sëriñ ndax mu mu jañ la mu puus la mu puus la lan ñun ànd gi nga ànd ak sëriñ bi puus la ba nga mën a méngoo ak yàlla loolu mooy lan nga daal di mën a sax ci ndigalu yàlla yi daal di bàyyi ay tereem waaye soo koy def tamit Cheikh na Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu wax nañu nee nañu soo koy def da nga koy defee min xaytu yarda la min xaytu tarda soo koy def da nga koy def ni ko yàlla bëggee te dañ koo def yow ni nga ko bëggee soo koy bàyyi bu ko bàyyi yow ni nga ko bañee waaye bàyyee ko ni ko yàlla bañee kon mbokk yi il faut que ñu yeesalaat sunu jaamu yàlla subhanahu wa taala yeesalaat sunu góorgóorlu ci yàlla ndax góorgóorlu googu ak jaamu yàlla googu moom mooy tax ñun ñëpp ñu mën a texe àdduna texe àllaaxira te buntu bi ak yoon wi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wan nañu ko wan goo xamante ni wan gu wér la wan gu sell la wan gu rafet la yàlla ñu ko muurloo loolu moo tax sofiyanke yi ne laa ilaha illa allah ci boppam kalima la waaye kalima la kaddu la bi maana kaddu la waaye kaddu la boo xamante ni dafa am maana waaye maana bi li muy foor foor foor jëf gi moo ko gën a foor parce que maana bi dañ koy jégg kalima bi da nga koy dégg di kontaan waaye soo dikkee laa ilaha illallah ba noppi war ngaa dem pratiquer laa ilaha illallah réew mi nag mën nañoo dikkar laa ilaha illallah di ko wax di ci kontaan di ci def ay waxtu waaye nag duñ pratiquer laa ilaha illallah te laa ilaha illallah du kaddu gu ñuy wax kese déedéet dañ koy wax ba noppi pratiquer ko parce que soo ko yàggee wax sax da koy pratiquer pourquoi parce que soo ko yàggee wax day dem ba mujj a raxas sa xol raxas ko xol du ko raxasee xol bi day mujj wàllu cër yi set gi nekk ci moom moom xol bi cër yi dañuy mujj nangul yàlla dañ daan yàlla ci yàlla defal ah waaw jub fa da lay yomb topp yàlla da lay yomb julli da lay yomb day nekk ci sa xol waaw ah, su julli jotee soo déggee ñu ne allahu akbar noonu nga kontaan eh amati naa grande bu yàlla yàlla nee na julli diis na waaye am na ñu mu wees ci ñoom yàlla na ci yàlla boole am na ñoo xamante ni du fajar jotee soxlaw ñu réveil du julli jotee rek seen ruux ya mooy mooy yeewu alxuraan sax am na nu mu leen takkee tata tata jaar faa tata jaar faa junubuhum anil mabaaji nee na seen wet yi seen wet yi mooy sax ay puso alxuraan nee na ay puso lay sax seen wet yi xaj nañ fa wallaay yàlla nañ dem aljana yàlla ñu yàlla suturaal àdduna ak alaxira bi jaay Seydina Muhammad yàlla bu yàlla xool suñ benn jëf wallaay su ko xoolee ñëpp safara la jëm wallaay wallaay ne sax waaw waaye yéen man dem ah yaatu na de moo tax Cheikh Ahmad Tidiane ne ko allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja'u min amali loolu moo tax mbokk yi ñu war a góorgóorlu ci laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah bi yëkkati bi neex na sikkar si neex na eer yi neex na xumb na waaye jëfe bi nañ ci góorgóorlu moo tax sofiyanke yi ne laa ilaha illa allah fukki xaraf la ak ñaar xaraf bu ci nekk dafa am jëf bu mu àndal xaraf bu ci nekk am na jëf bu mu àndal soo matee fukki jëf yi ak ñaari nag yow dund nga laa ilaha illa allah soo ko waxee wax nga laa ilaha illa allah soo ko waxul wax nga laa ilaha illa allah ñu ne bi ci njëkk mooy lam bi lam bi nee nañu mooy ak tahaara mooy laab te laab kat maa ngi leen di wax leen de laab am na lu ci nekk lu nekk inna allaha yuhibbul mutahhirin ndekete yoo laab kat koo xamante ni du tardeel sangu janaaba du tardeel sangum setam du tardeel njàppam te fu mu toll moo ngi ànd ak laab est ce que xam nga ni kooku yàlla daf koo bëgg yàlla nee na man damaa bëgg ñii laa laa ilaa déggu leen ma ne xanaa yàlla nee na daa bëgg ñii laa kon kuy laab yàlla bëgg na la moo tax laa ilaaha illallaah soo bëggee sóobu li ci jëkk mooy da ngay laab laab laabu sharia ak laabu xaqiqa yëpp nag laabu zahir mooy dem ci duus ba laa ndox génn jàpp laabu baatin mooy nga laabal sa xol laabal sa ruuxu laabal sa xel yëpp su nekkuloon xataay bi dinaa leen tojal laaj bu baax a baax a baax ndeysaan laaj dafa yéeme te nag war nañ cee góorgóorlu bu baax góor ñi war nañ cee góorgóorlu jigéen ñi war nañ cee góorgóorlu ndax am na ñu bëri tey jii ñoo ngi umu ñàkk a laaj moo leen um ñoo ngi jàpp ni raba leen jàpp wala faru rab wala liggéey wala làmmiñ wala cat fekk dara jàpp leen ñàkk a laab moo leen jàpp moo leen tëj moo lay um soo bala ngaa gën a um nag nga dem nag ñu bindal la saafara nga sangoo yàqu nga ah alxuraan nga def ko fa am sobe da ngay am ko wax ma la tëju mais yow yow moom lu tax ci yow sax day umu kuy toogal yow sax day umu yàlla na ci yàlla musal laaj dafa am solo nañu góorgóorlu nañu góorgóorlu ci laaj jigéen ñi ku ci sa règle ñëw ba mu jeex bul taxawaaru demal nga sangu ji soo sangu jee demal julli ji bu ci kenn julli te yor a njàpp wóorul loolu jullit du ko def xale yu góor yi ku ci génn jugal nga dem sangu ji ku ci ànd ak sa soxna jugal nga dem sangu ji ku ci ànd ak sa jëkkër jugal nga dem sangu ji laaj dafa am solo nit ñi nag fi ne nii dañ koo ñàkkal fayda sangu ba set lañuy rax seen saabu yéen dem seen yoon fekk ñoo ngi xeeñ ca malaani gaya ndax set ñaareelu alif bi ci laa ilaha illa allahu mooy asalaatu mooy julli asalaatu julli loolu tamit suñu nit ñi dañ ko tàggale lool ci réew rawatina ndaw ñi kenn nanguutu la julli waaw lu tax duñu julli lan moo tax doo julli yaa ngi yéen incha maa xamal bi rabbi kër yi lan moo la tàggalee sa borom bu tëdd bi nga xamante ni nit ñi benn yoon ñu am rencontre ak seen kilifa tey jii boo gisee mag yi bala boo gisee yàlla xam te soo ko bëggee gis sax doo ko gis far waaye moom su la bëggee gis gis la léegi allahu jalla wa ala nag may na la juróomi yoon yoo xamante ne da ngay am rendez-vous ak moom ci bis yow nga ne soxla woo rendez-vous ak yàlla loolu mooy duma julli te ku dul julli xanaa xamoo ne kenn mënu laa rambu kenn mënu laa rambu du yeneen du sëriñ du borom xam-xam du wëriyu du xutbu kenn mënul rambu ku dul julli sëriñ ba lu muy mën ci yow daal day fekk ngay julli loolu foog taal bi am ko ndaw ñi nag ñu bëri léegi koo ci wax moo ngi naan la julli gi nangam julli gi sàngam julli inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar julli day teye def lu bon day teye mooy day doole nangam kon ku deful lu bon mayoo jarul muy julli da nga xalaat yu bon yooyu ñuy wax lii xalaat yu yëppal lii ku ko wax dañ laa war a rey ci diine ponk l'islam bu toll ni julli ngay wax ay xalaat yoo xamante ni dafay mujj di ko araamal c'est grave am na ci ñu bëri tamit ci xale yi dañuy wér di ay fan ñetti fan ne dootuñu julli lu tax doo julli am na ci ñoo xam ne soo waxee ñun la soo ay kaay julli mun la julli fa yeneen julli fa yeneen mooy la julli fa yeneen mooy lan wala soo waxee saay saay boobu rapport bi mag boobu saay saay bi soo dee mu ne ah julli leen seen i julli yéen da ngeen di julli di wax asalaamaaleykum ñun dañuy julli te duñu sëlmal yaa bon yaa bon sa mën a fen nee na ñoom dañuy julli te duñu sëlmal ñun nag dañuy wax asalaamaaleykum di sëlmal mais bu ñu sëlmalee tamit dañuy julli waat ñun kon kenn suñu jullee amul sëlmal dégg ngeen ma bu ñu sëlmalee dañuy julli waat parce que bu ñu jullee suba dañuy julli ci soir julli tax san julli ci nit julli gee julli ki kon amul sëlmal léegi ne dañ lay jéem a gëmloo ne am na loo xamante ni soo koy dund wala ngay zikkar laa ilaha illallah sax la lay wax ñu ne doo koy zikkar sax ah ah yaa ngi julli julli boo xamante ni amul sëlmal te ñun suñu julli daa am sëlmal xalaat yu yéefar la xalaat bu bon la bu leen ci kenn ndax yéen ndaw ñi dem leen du julli ju tey ngeen dem julli ji wér de bu mu tax ngeen bañ a julli te nit ñi gën a yéeg soo waxee ñu ne salaat fàtte la ñuy zikkar faatihi muy Seydina Muhammad hmm? yonent bi dem ba tëdd ci lalu faatu sallallahu alayhi wa sallam dem ba tëdd ci lalu faatu cinq cent soixante-treize yonent bi tëdd tëdd ba mu tëddee xola mu niw li fi nekk ci àdduna ci lu baax yëpp yëpp yëpp li yiw yonent bi bàyyi fi yëpp daal ne maa ngi leen di dénk julli waaw mais loolu am na lu mu signifié te léegi li ci gaaw mooy ñi koy araamal di wax xale yi bu ñu julli ay ustaas lañu ay borom xam-xam lañu ay sëriñ lañu di ko teg ci ay xalaat yu xamante ne xalaatu philosophe la ay xalaatu Descartes ak ñoom nit si la ñuy jël di ko transposé ci biir diine ji di jéem a nax xale yi bu leen dugg ci détail yooyu su julli jotee dem leen julli ji du sëñ bi julliwul dem leen julli ji ndax su yomal xiyaamee du ñuy saaf sëriñ bi ci biir safara yow doo ko fekke yow du lay saaf ci biir safara sëriñ bi du ko fekke du ci mën tus bara su bu leen mën a di dara soo dee ñu suul ak sëriñ bi wala sëriñ bi su dee ñu suul ak moom damaa laaj bërki démb ci lycée ba ma doon defee conférence man leen est-ce que ba àdduna amee ba tey man de kër ma maraaji laa juddoo ba tey jii musuma gis taalibe dee benn sëriñ ànd ak moom ci biir bàmmeel ndax njuuxaan mus na fee am ndax seen tund yi mus na fee am suñu musee am ku ko mus a gis na ma tàllal loxo ma bàyyi waxtaan bi léegi incha allah kenn du yëkkati solo kenn mus na gis taalibe dee sëriñ ba ànd ak moom ci biir bàmmeel mus na koo gis ma ne ko yow looy saaga yàlla yàlla moo rey sa sëriñ yow dee rek fekki ko parce que xam nga ni soo reyee sa bopp dee safara nga jëm ah nit ñi dañuy dof dof lu mais xam nañ li xew nañu bàyyi dof dof lu dof dof lu nag musiba la dafa bokk ci musiba yi gën a rëy ci kaw suuf mooy dox doxlu baaxul xam dëgg gis dëgg ba noppi dëgg ci di def la neex di wax lu neex musiba la sëriñ bi du la fekk sa biir bàmmeel attention yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam te lu mu wax dëgg la nee na néew bi su dee mu ne day ànd ak ñett dina ànd ak jëfam dina ànd ak mbokkam dina ànd ak alalam alal ja su ñëwee day wër sëg yi wër wër wër daal di delluwaat ci kër ga daal ne man du du ma pour sëg man alal moo tax ñu tuddee ko wër sëg parce que day wër sëg wër daal ne ah man du ma pour ñi dee man pour ñi dund laa kon maa ngay dellu ci kër ga mbokk yi ñëw gas ba mu xóol wut zeng wut ay bant rokkas la ci biir suuf si takk la ba nga ne ñodd jox la yàlla da lay takk gars yi xëpp la ndox ba dootoo mën a yëngu takk la ba nga ne ñodd jël gas ba mu xóot suul la ni yoo wóorul ci lii gas la ñu wut ay bant def ci sa kaw takk laa encore ci biir suuf si waaye suul rek doy na sëkk waxantuma naan nañu jël ay bant def ca wut dend sànni ca kawam suulaat wutaat suuf defaat ca kaw wut ay xeer teg ca wet ya pour nga bañ a rëcc malaayika yi ñu day yéeme nit ñi dañuy boole malaayika yi pour ñu doon ñu rek gis nga li ñu leen ci biir suuf lu yéeme la waaw waaw kon mbokk yi nañu góorgóorlu ñu bàyyi xel sunu digganteeg sunu bopp sunu digganteeg sunu borom tere ñu kenn mu am gëdd tere ñu kenn mu gëm ku ko def tere ñu kenn mu topp ku ko def waaye nag bu mu la tax bul tax sa bopp soo dee am na ci ñoo xamante ni fi ne nii ñoo ngi dee ci seen i dëkk seen sëriñ sax yëgul ni dee na ku yëgul ni dee nga fan la lay fekkee dama xam sax ne yow dee nga war a deewoo xamu ci dara ñaata nit la ñaata taalibe ñoo nekk ci prison yi fi ne nii seen sëriñ yi xamuñu sax ne dañ leen tëj ku la mënta génn ci prison adalaat yi prison matt yi ndax mën na laa génn ci prison yàlla déedéet mën ta nekk yooyu ay caaxaan la ñaata nit la seen taalibe toog amuñu ceeb bu ñu lekk sëriñ ba daf ko yëg waaye ma ne ma ne taalibe bi gën a gëm su dee am nga nu ñuy def allo salaamaaleykum allo njëgën jërëjëf njëgën waaw diw moo noppalu nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon yëgoo woon bi dee yow sax amoo kañ ngay dee yow sëriñ xamoo ko te yow moo tax nit ñi war nañoo yeewu xool sëriñ bi fi toog ñu naan yàlla fi yàgg ci wér parce que xam nañ day dee su doon woon dee su sëriñ bi doon woon dee kenn du wax ne yàlla fi yàgg ci wér yàlla bi sax ba xaw la ñuy wax ban sax ba xaw day dee parce que baayam dee na maamam dee na maamaatam dee na lu tax ci moom faatu na lu taxul ci moom faatu na waxuma la loolu sax mais adduna bii adduna bii su fi kenn doon def Seydina Muhammad lay doon te yeneen bi gas nañ suul suul si def ko ci kon kan moo dul dee ñëpp fay dee kon ku nekk na nga góorgóorlu ba su ëllëgee suñ gasee suuf def la ci biir nga fekk fa lu baax fekk fa lu yiw fekk fa lu rafet te la ci jiitu mooy julli kurul julli kenn mënu laa ram bi ñu topp mooy azaka azaka yi alal nañ ko génne lu am solo la day yokk alal te dafay protéger dafay sàmm azaka yi tamit war nañoo génne suñuy azaka yi jëmm léegi-léegi nga woor azaka yi jëmm la léeg-léeg nga def nii dugg ci àll bi sonn ngir yàlla poussière bi dugg la waaw nga waaw ngiro puus ci àll bi sonn ngir yàlla asakala asakala asakala dox ci naaj bi ngir yàlla waaw gàmmu jot nga sonn bis bu baax jot nga sonn bisu alquran jot nga sonn def ci ay yitte loolu asakala waaw fonk sa wéyjur asakala bis topp mooy woor su dem aljana jotee yàlla dem aljana yaay dem aljana sa baay du dem sa maam du dem sa nijaay du dem yaay dem kon yaa war a woor kon jigéen ñi ñi ci am ay boori koor fay leen ko góor ñi ñi ci am ay boori koor fay leen ko koor daa ngi dikk léegi Shaaban bi Rajab ñoo ngi Shaaban leen toog Shaaban Ramadan attention fay leen seen boori kooku bu amul alal wàcc na la waaye am na beneen aj boo xamante ni ñëpp la war mooy inni zahibun ila rabbi sayahdini mooy ngay takku ngir njub yàlla ihdina siraatal mustaqim nga sax bis bu nekk di ko wuti minute bu jot nga koy wuti lii nii asaka la ah dem makka la ñun nii ñu def nii dem makka la parce que dañoo jógee ci bërëb wuti yàlla ci beneen bërëb te yàlla ma ñuy wuti ci bërëb bi moo nga ci bërëb boobee waaye nag li ko ci neex mooy déplacement bi coono bi yitte bi pas-pas bi yéene bu rafet bi nga ci am moom la la yàlla defee innama al amalu binniyaat wa innama li kulli imriin ma nawaa sallallahu alayhi wa sallam ak tamit daf ñoo war xanaa xama ni ku julli julli bu normal jullee ni Seydina Muhammad jàngale julli sallallahu alayhi wa sallam ku ko def xamal ni aj nga màkk ndax soo ne allahu akbar rek décoré ka soo ne asalaamaaleykum jóge nga la ca ca ca ca sa sa sa ca ca Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw julli aj màkk la mag ñi xam na li may wax waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su demaan ba am li ñuy wax presse julli ci jaxasoo kenn xamatul fan lañ jëm beneen jihaad bi mooy yow sa bopp nga fexe noot sa bakkan ba lépp lu mu la digal ci lu yàlla bëggul nga bañ koo def kooku dafa am solo walladina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa muhsinin yàlla nee na ñuy jéem a góorgóorlu di ma wut si man yàlla man yàlla dinaa leen fekk fa ñu nekk dimbali leen yàlla ci yàlla boole ah loolu dafa am solo mbokk yi fii loo ñàkk a ñàkk a ñàkk xam xam nga ni fii dinañu bàyyi waaye wéeru ci yàlla mooy lii waa yuuxaan yi di def mooy dem ca tool ya defar ko ba mu baax wàqi jël ñetti pepp wala ñeenti pepp tànn ci biir dëgg dem ca kër ga toog di xaar yàlla loolu mooy tawakkul tawakkul ak tawakkul baax bokkul tawakkul baaxul tawakkul mooy yamba mooy ku bëgg lu nooy toog rek naan yàlla yàlla yàlla yàlla kurus kurus kurus foo jëm dama liggéey bi nga naan la loolu day wéeru ci yàlla loolu du wóolu ci yàlla wóolu ci yàlla mooy nga dem def li la war ba noppi xaar yàlla mottali wóolu ci yàlla mooy li béykat yi di def waaye béykat yi lu tax lu tax toogu ñu daan ne nañ nañ wéeru ci yàlla yàlla saxal dugub ci génn gerte gi lu tax lu tax lu tax waaye ñu ànd defuñu loolu parce que xam nga ni soo demul jiw ji doo am sax mboot ñax yu am jëkk ngay am ñax yu yu ñax yu bon ngay am tool bu booy bu ñaaw ku la romb xam ni doo dara ku la xam ku la romb xam ni amoo benn xorom góor xoromam mooy sonn mooy ñàkk góor day am jom am jom mooy wéeru ci yàlla wéeru ci yàlla bi gaa yi di def déedéet toog rek ak taw bi hasbunallahu wa ni'mal wakiil tawakkaltu ala Allah wéer naa ci yàlla wéer naa ci yàlla waaw yàlla lépp déedéet déedéet yàlla ni mu bindee adduna dafa am loo xamante ni moo ko moom moom dong am na loo xamante nag moo ko jël séddee ko jaamam jaam bi nag dafa war a def li ko war su paree mu jébbal yàlla kooku mënoon nañ ci gën a xóotal même politiciens yi loolu la ñuy bëgg rek nit ñi dem di liggéey ji yow nga bëgg a toog rek di nax nit ñi di wax ay wax fi ne nii xool leen ñoom ñëpp xool leen ñoom ñëpp duñu daanuñ dem ci àll bi daanuñ seeti nit ñi daanuñ nuyoo koo ci gis yaa ngi gis moo naan ça va vous allez bien merci oui ça va ah oui oui ça va oui oui pour ñoo ngi laaj ci France di wër di nuyoo dugg ci àll bi taxaw waaw dañuy def lii nangam nangam te daanuñu nuyu kenn daanuñu dem fenn faale wuñu woon kenn soo leen niiwaan sa loxo ñaga sax ñu ne mais kii loxo bi ni mu mel nag te xamuñu ne loxo yooyu mooy dem aljanna yow sa loxo yi safara la jëm xeyrul bëri yëpp seen Seydina Muhammad dafa am benn waay bu ñëw di nuyoo saxaaba yi ngir dem di ko nuyu yi gars yi téye ko bëgg ko fitnaal ndax loxo yi dafa ñagas ba mën a xotti loxo xam nga loxo yooyu sonn na yonent bi gis na action gars yi mu bàyyi waa ji ba mu ñëw yonent bi woo ko daf ko ci ci ci wetam daf ko ci dundam teg ko ci wetam ne leen ah ndax bëgg ngeen a gis ku dem aljana te deewagul ñu ne ko ah waaw waaw ñoom ñu yaakaar ni boppam lay wax mun leen waa ji ñu ne ko lu tax mu daal di jël loxoom ne leen xool leen loxoom yi ni mu ñagatee ndax mbay ni mu ñagatee ndax liggéey ni mu ñagatee ndax mu xar na borom jom dafa am solo ba am solo ñoom li ñu bëgg yomb na lool ah mais ci yenn sëriñ yi ñoo yem donc rek bëgg a dundee addiya loolu fan la am doo dem liggéey doo dem sonni ni mais sax taalibe yi am na ci ñu bëri yomal xiyaam ñooy ëpp maqaama seen sëriñ man maa leen ko wax billaahi laa wax xamul sax ñoom ñoo gën a bëgg yàlla sax sëriñ ñooy def joxe seen alal ñooy sukk ñooy sonn xool leen ñu waxaan jii xool leen fii xool leen ñoom Souleymane ñii coono yi ñuy def pour ñëw ca gàmm ko xool leen yéen ñi ñëw xam ngeen li may bëgg a wax yow da ngay génn seen kër dox dem ca tànt ba xoolal ñoom fi ñuy jógee yéeg ci ay poso ñu yéeg ci kaw booy yi yéeg jigéen ñi toog ñu tàncaloo sonn jaar ci poussière bi dem di wuti yàlla yow sëriñ bi nga bëgg a xëy nelaw ba 11h jóg taxaw daal di génn naan sama liggéey ndey ak sama barke baay toog yow sa kurus ñu jox ñu ñëw sukk jox leen addiya nga def sa poos toog yaakaar ne yaa fi raw yaa fi mën wallahi wallahi ñi jógee ca àll ba sonn du yowmal qiyaame ñoo lay ëpp maqaama ci yàlla ñoo lay ëpp ci jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man maa la ko wax man parce que amul dox yàlla du jaawat le jëfu benn jaam eh yàlla du jaawat le jëfu benn jaam ak moroomam inna allaha la yudiu ajra al muhsinin ñëpp ñi nga xamante ne dañuy rafetal di def lu baax ci yàlla ku mu mën ci doon yàlla dina la delloo sa jëf yooyu yàlla ñu yàlla dimbali lu jéem bi lu jéem xarafu laa ilaha illa allah mooy tawxid mooy wéetal yàlla ci turam wéetal yàlla ci ay meloom ak jëmmam wéetal yàlla ci ay jëfam moom allahu subhanahu wa taala wéetal yàlla nag wax naa leen ko sànq ba mu leer yaakaar naa soo ko wéetalu rek yaa ngi bokkaale yàlla ñu yàlla musal ci bokkaale yàlla neuvième bi mooy martabatu tafwid tafwid dafay xaw a niroog tawakkul mooy loolu sama borom di jëriñ sortu yaakaar naa Saad ah mooy sortu Daawuda wa ufawwidu amriya ila allahi inna allaha basirun bil ibadi waaw dixième bi mooy martabatu sabr muñ muñ dafa am solo tey sax yéen nee na muñ du ñëwee lu dul yiw waaw te loo gis ci àdduna muñu koy faj ndeysaan góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi Sénégal war nañoo delluwaat ci muñ muñ amatul dañuy xeex rek biir kaar yi dañuy xeex kaw jakarta yi dañuy xeex taximaan yi dañuy xeex borom oto yi dañuy xeex daayira yi sax dañuy xeex far parce que muñ amatul nit ki soo ne ko puus waaw xoola waaw kay sax léegi waxtuma sax daayira yi jàkka yi sax dañuy xeex sax waaw yow léegi ci jàkka nga ne nit puusil mun la booy eh doo ma waxal ci ba ay doo julli sa julli nga naan ma puusil am na ñoom te da lay day daggal la ci biir daggal yéen kañ ngeen judd bay wax fii kenn yéen da ngeen a xam dara ci diine réew muy bëgg a dee ndeysaan te da nga koy wax rek mu taxaw ci sàppe si wala nga ne ko papa ñëwal nii wala ah nijaay pussil nii wala sëñ bi mbokk mi kaay taxaw nii sàppe bi matul kaay mott li ko mën la eh julli sa julli muñ amatul waaye su diine ji amatul muñ fuñ jëm kenn mën ta xajoo ci kenn nit soo ko xoolee sax boo xoolee tarixa nga jéppi ko nga jéppi ko mu soof la mënoo muñ dara koo bokkul lu pas-pas nga jéppi ko koo bokkulul mouvement nga jéppi ko ne du dara amul benn cër te da ngaa xam ko am waaye bala ñoo xam ko am ëllëg yoomal xiyaama fii di course bi foofu mooy arrivé ba course bu jeexagul nag te yow yow xanaa da ngay GP bi rek te GP bi wóorul mën ngaa gañe te comme doo gañe da soxla même soo gañee safara nga jëm on oh, onzième martaba bi ci laa ilaha illa allah onzième xarfu laa ilaha illa allah moom mooy ar rida mooy nga nangu nga gërëm lépp lu yàlla def nga sant ci yàlla mooy li Cheikh Alhaji Omarul Fouti radiyallahu taala anhu waxoon ne fa kullu ma faala al jalilu fa huwa al jalilu Cheikh Omar nee na lu allahu def rek rafet na baax na waaw léegi lu yàlla def rek baax na waaw lu yàlla def baax na rafet na lu muy waaj a def baax na lu mu defoon démb baax na ñu ne ko lu tax mu ne parce que yàlla du juum ay waay sëñ bi nañ dellu ci yàlla yëf yi métti na yëf yi métti na gars yi tas nañ réew mi tas nañ suñu réew mi tas nañ suñu xol yi tas nañ pas-pas yi tas nañ kër yi dan laa liggéey dan laa nangam dan laa def lii fii lañ ko jëlee nangam nangam suul nañ ko nangam nangam sa lii sa doom bàyyi la ko def sa doomu nangam moo la ko def lii fu mu jóge nangam sa wërsëg dafa tëju kii moo la ay waay waay waay fu ñu jëm ak lii fu ñu jëm ak lii waaw ana yàlla xam nga nit ñi fi ne dañoo bëgg a jàpp yàlla benn poupée poupée muy yàlla daal benn affaire la daal mais yàlla xanaa nit ñi dañoo fàtt ni alam yaalam bi anna allaha waaye yàlla moo ngi gis xam na li xew kuy def lu bon bàyyi ko te nit lu mu def ci lu bon mu agsi ci yow daa neex yàlla mais attention nañ dellu ci yàlla te xalaat yu bon yi ñu am ñu génn ko suñu bopp wéetal yàlla sellal suñu xel sellal suñu xol su ko defee ñu jaamu yàlla suñu dee dem aljanna yàlla ñu ko yàlla defal martaba bu mujj bi moom mooy martabatu zuhd waaw mooy li ñuy wax ci tubaab ascétisme mooy dëddu àdduna dëddu àdduna loolu tamit il faut ñu leeral ko dëddu àdduna ak àdduna dëddu la bokkul dégg ngeen wax gis nga ku àdduna dëddu ak ku dëddu àdduna bokkul dëddu àdduna xoola mooy nga sol yére yu rafet am jabar ji fi dàq am oto bi fi gën a nooy am lal bi fi gën a rafet di lekk ceeb yi gën a neex ba noppi sa xol bi yàlla fees sa dell loolu mooy dëddu àdduna mais am na ñoo xamante ni dañ leen gis àdduna moo leen dëddu àdduna dëgg bi mu leen dëgg ma xamatuñ fu ñu jëm ñii mujj di sol ay tuba yu xeeñ di sol ay mbubb yu tilim di sol ay affaire dootuñ lekk dootuñ naan soo waxee ñu ne dañuy dañoo dëddu àdduna ñooñ àdduna moo leen dëddu àdduna nag ku mu dëddu yàlla ci yàlla musal ndax àdduna bi tamit yëf yi ci la de ci la ah mais sëñ bi waaye yooyu dañoo war a di xewlu dañoo war a xewlu di lekk di naan di def lu baax di di def ay affaire parce que àjjana fi lañ koy tàmbalee fi lañ koy tàmbalee su ko defee comme mbokk yi laa ilaha illallah ngoog jàmm bi su xamee ni moom bindul boppam dañ koo bind dégg nga mm-hmm. xam su xamee ni moom bindul boppam dañ koo bind moom ci laa ilaha illallah su xamee ni suy dee du rey boppam waaye dañ koy rey moom ci laa ilaha illallah su xamee ni su dee dund gi du yem ci dee kese soo liggéey dañ koy dekkal te du dekkal boppam mu ngi ci laa ilaha illallah su demee nag ba xam ni xam na xam nga xam na ni dañ koo bind bindul boppam muy un xam na ni du dee dañ koo rey reyul boppam muy ñaareelu xam-xam ba ñetteelu xam-xam ba mu xam ni su dee dina dekki te suy dekki du dekkal boppam waaye dañ koy dekkil muy ñetti xam-xam léegi ñetti xam-xam yooyu soo ko boolee nag soo ko boolee nga xam kiy def loolu te muy allah yow yaa ngi ci dëggi dëggi dëgg la ilaha illa allah allahu la ilaha illa allah yaakaar naa ñëpp xam lan lan mooy la ilaha illa allah kon lan moo ci des ñu jëfe ko li ci def tamit mooy laa ilaha illa allah képp koo xamante ni dund nga ko ci sa xol jëfe ko insha allahu yàlla dina la defal victoire dinaa def tënk bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw insha allah yàlla ci yàlla dimbali ci Seydina Muhammad pour wax leen ne leen ku ànd ak laa ilaha illallah lu sa nombre tuuti tuuti du tee nga am cër du tee nga am victoire yaakaar naa seen xel yëpp moo ngi dem ca gazwatu Badr ah ma ngoog xam nga dafa am ñaari Badr am na Badrul ula ak badrul kubra badrul ula soo ko déggee waykat yi boo leen déggee ñu ne safwaan xare boobu ñuy wax safwaan mooy badrul ula benn la dégg nga pour doo leen ko déggee feneen mën ngeen dégg ñuy wax safwaan te doo dégg ñu ne badrul ula boo ko déggee xamal ni mooy badrul ula mooy safwaan benn la sin nag lañ koy bindee dégg waaw Badr moo ngi am six cent quarante deux six cent vingt quatre bopp six cent vingt deux la yonent bi jële jógee Makka dem Madina di n'est-ce pas noonu la Égypte six cent vingt deux six cent vingt trois six cent vingt quatre ñaari at après hijra ci la Badar am xa xaswatu Badr dama leen di jox ay chiffres pour ngeen xam ni ku ànd ak yàlla da ngay gañe ku ànd ak laa ilaha illallah lu nekk ci àdduna mën nga koo nërmeel mën nga ko ko daaneel déglu leen yéefar yi déglu leen yéefar yi junni góor lañu woon junni góor juróom benn téeméer ñoo ci amoon mbubbi koŋ xam nga ñuy protégé nañu téeméer yi ñu waroon fas ñoo ci nekkoon xam nga ñii am nañ kon galaat ka nga xamante ni moo yoroon seen euh, drapeau ba mooy saa ibu ibnu Yazid moom nag gis ngeen diine lu bon du tee yàlla baaxal la bu leen fàtte ni saa it bii nga xamante ni moo jiite woon keroog xa ah, Badar ci yëfar yi mujj naa tuub ginnaaw loolu na ngeen xam ni mooy juróomeelu maamu imaamu Shafii yi imaamu Shafii yi borom ngir la sax far am na ngir bu ñuy wax mazhabu Shafii al mazhab al Shafii kon pour wan leen ne leen mooy yéefari luñ soxla rek ñu joxe dix sept personnes lañu woon moo tax financé lu bon yàgg na financement du terrorisme financement ay làmb caaxaan yi fowkaay yi yëpp yàgg na ci àdduna dix sept financier la ñu amoon dix sept su waxtaan bi xasuloon dama leen di jox juróom fukki ak juróom ñett yi juróom-ñaar yëpp waaye ñooñu baaxuñu moo tax dem na ba yàlla dëkku leen ne inna alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum li yasuddu an sabilillahi fa sa yunfiquunaha summa takunu alayhim xasratun summa yuxlabuuna yàlla nee na saay saay saam yi jël seen alal yi di ko dépensé ci yoonu kéefër pour fay l'islam mu ne yàlla neen dinañ ko dépensé waaye du tee ñu gañe leen du tee ñu gañe leen mooy lan lu mu yàgg-yàgg ku kàddu yàlla mooy gën a kawe keroog xaswatu badr fukki fan la woon ak juróom-ñaar ci weeru koor xam nga ni kon ñii sonn nañu dix-septième jour weeru koor kon koor gi xaaj na ba am ñaari fan ñu sonn xiif amatul lu lekk trois cent treize lañu keroog bu yonent bi ñëwee def revue des troupes boobu leen boobu ma leen doon wax guddi gi yonent bi dajale leen toog xool leen ñu war a dem ci xale ba mu wàññi wàññi wàññi wàññi wàññi muy trois cent treize Goliath déggoo leen léeg-léeg combat bu métti dañ naan combat bi de c'est comme euh, la la bataille entre David et Goliath Goliath mooy Jaaluut ndeysaan 313 ñoo demoo xeex ak yéefar boobu jéggi dex ga gañe ko waaye 313 ñoo ànd ak Seydina Muhammad muy 237 207 ci waa Ansaar ak ak 106 ci waa Muhajirin xoolal xoolal waxoon naa la ne la amoon nañu téeméeri cavalier mooy téeméer ñu war fas yonent bi juróom-ñaar fukki yi jëlal kese la amoon ak juróomi fas xeexoo bu bu bu triste am na fa dama leen koy jàngal rek ngeen dégg ko ngeen kontaan ndeysaan yonent bi kenn du moom yonent bi mbir mi bette na histoire bu gudd la du ma ko waxee timis gi jot na presque histoire bu gudd la dama koy tënk te lu ci ëpp di ngeen ko dégg ci waxtaankat yi balaa waxtaan wu waxtaan wu siiw la waaye dafa am benn xew-xew bu rafet bu ci am bu neex boo xamante ni jullit suñ ko déggee dina gën a yokk seen pas-pas gën a yokk seen ngëm ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa taxaw a jàgg problème am na mu woo jullit yi waxtaan ak ñoom ne leen yaa am problème xeex bi programme wu ñu ko woon te fii am na te xamatuñ fu ñu jëm il faut que ñu taxaw commencé di coow coow la bari wax ja bari ku nekk di wax yonent bi daal ne ah waaw bismillah ana waa muhaajiroon ana waa ansaar mais ñëw leen ñu waxtaan ci situation bi yonent bi ne waa asiru alayya waxoon naa leen ko keroog ne leen dafa am lu ma war a dégg maa ngi yéen ñoo war a dem xare ji baax damaa nar a dégg la Moussa déggoon Isa wa rabbika fa qaatala fa qaatila yow Moussa demal yàq sa yàlla ngeen dem xeexi ji waa kër Moussa loolu lañ waxoon Moussa demal yàq sa yàlla ngeen dem xeexi ji ñun duñ xeexali kenn ah yonent bi mel ni lu mel noonu lay bëgg a gis mu ne assiru alaya waa mbir ah waaw ah ah baa du mbir nañ bëgg ama te saa si sax mu mu aas moom ko mooy mooy mooy seydul aws waaw waaw waa lantaar yëpp mooy seen kilifa waaw waaw waaw ndeysaan mu daal di waaxu daal di jënd mu ne ko wallahi laka annaka turiduna ya rasulallah ah dafa mel ni yonent bi yow ñun ngay waxal de ñun waa daaxi gawa ndeysaan wala ñun waa ngenta ah dafa mel ni ñun ngay waxal de ñun waa Barthélemy ngay waxal ah ñun ngay waxal yonent bi ne ko bara ah kay waaw ajal waaw yéen yéen laay waxal yéen laay xaar seen kàddu dama war dem xaar yéen laay ànd de xarit kon war naa am lu ma dégg ci yéen pour wax ngeen wan ma ne ma bàyyi ngeen pour dee yonent ñu ne ko waaye ñun bu dee ñun la waaye te leen ne la xam ne amal naa bi ka waaw wa saddaqnaaka mu ne ko xanaa mën naa bi ko ñun gëm nañ la démb balaa xale bee dikk waa ji wa saddax naa ko ba ñëpp waxee ni li ngay wax du dëgg ñun ñëpp dañ ne li ngay wax dëgg la wa shahid naa te wallahi waxoon nañu ak pas-pas waaye tey jii am nañ yaqin am nañ pas-pas bu wér am na maa jita bi jii huwa al haqq li nga indi tey jii mooy l'islam muy la ilaha illallah muhammad rasulullah loolu dëgg la xam ngeen ni fan fanweeru xale yu góor yu dul dox duñu naan duñu baari duñu taxawaalu fuñ toll ñoo ngi njàpp te lu ñu fo di entraîné am hygiène de vie lu ñu bëgg mu xumb mën naa xumb su ma ko waxee xam nga pour lan la pour ñu wax waa Madina ak waa Makka ya bañoon yonent bi doon ko saaga doon wax ne kàddu gi di jib pour wax leen ne leen tey moo ngi jib fii ci njuuxaan loolu moo tax ma ne na ñëpp si kas loolu rek la pour ñu delloo leen wax leen ne leen démb yéen a waxoon du fi am cinq cent soixante dix yàgg na ak tey jii lañ waxoon ne du fi am in huwa illa wa ma huwa illa ah ah innahu la majnun la ñu waxoon hmm. waaw ñu ne yonent bi dafa dof ñu ne leen tey jii dof bi moo defar àdduna moo saafara monde bi ñi feebar yëpp dof boobu ngeen doon wax moo leen wéral tey jii turam ñu ngi koy yëkkati fii ñoo ngi koy wax fii ñoo ngi koy màggal fii ñi koy wax fii ay xale yu ndaw lañ yoo xamante ni ku ci deewoon tey jii aljana nga jëm directement allahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam baba yonent bi dañ ko war di di di ko tudd fu ñu toll di ko di julli ci moom yonent bi fi mu jaar ak ñun métti na bari na baax na yiw na yàlla rek moo ñu ko mën a fayal yàlla ñu yàlla fayal Seydina Saad ibnu Muaaz dégg ngeen li ko wax ni ko bu dee ñun ngay wax gëm nan la nangul nan la gëm nan ni li nga wax dëgg la li nga indi dëgg la mooy lislaam te kat jox nan la ay accord ki ko ki ki tax yàlla yërëm ñu mooy Seydina Muhammad ak leen yoon yi doon mu ne yarhamuna yonent yàlla Muhammad Basiru nee na xanaa yéemu leen xanaa war ngeen a yéemu ci ki nga xamante ni allahu subhanahu wa taala ku mu yërëm ci ñu njëkk ak ci ñu mujj ci ñu xam ak ñi ñu xamul ñëpp Seydina Muhammad moom moo tax waaye akrim bi jaahi min almunaas sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Basiru nee na su ñu amee aajo mu faju ñu ñaan mu nangu ñu wax ak yàlla yàlla defal ñu ñu baawu naan mu taw ñu am njàqare yàlla dimbali ñu ñu ne lépp loo xamante ni nit am na ko fëgg buntu yàlla yàlla wuyu ko dafa fekk ni Seydina Muhammad la yàlla xool waaye su xool yonent bi yàlla dafa kenn daal Mouhamadou Bachir nee na ndax yéemu leen war ngeen ne yéemu nee na kontaan leen dëgg leen ci sang bi nga xamante ni lépp li nga xamante ni balaa la buy dal ci kaw nit ñi bu dee téeméeri balaa la quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf yëpp Seydina Muhammad mooy wax yàlla ne ko teg ma ko moo ngoog sukuraat quatre-vingt cent pour cent la woon cent degré la woon yonent bi ne yàlla jëlal quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf bi nga sëf ma ko man Muhammad rasulullah yeneen yeneen zéro virgule zéro virgule zéro zéro pour cent ya nga jël ko séddal ko xeet sama xeet wi ba nga xamante ni kenn ci sonn ndeysaan waaw waaw Basiru nee na lépp loo xamante ni lor la ci àdduna lépp loo xamante ni balaa la buy wàcc la ca ëpp moo ngay wàcc ci dëndu Seydina Muhammad su nekk loolu yonent bi ñun ñëpp ay feebar ay épidémie ay ay kawaaris ay musiba moo ñuy rey ba ñu jeex tàkk waaye lépp lu ñëw rek ci kaw ci jóge ci yàlla mu ne dënn yonent bi moo koy jël intercepté ko ba nga xamante ni du mës a du mën a egg ci jaam yi Basiru nee na waaw yéemal waaw kontaanal waaw bégal waaw santal waaw jullil ci jaam bi nga xamante ni su ëllëgee yowmal qiyaama moom rek moom la fa yàlla jox wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yow yonent bi ñëwal taxaw fii di ramu gauche di ramu droite di ramu sa kanam di ramu sa ndeyjoor ba ñëpp képp koo xamante ni mus naa wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah dugg aljanna waay muhammadul basiru nee na julli ci Seydina Muhammad mi ñëpp wax sallallahu alayhi wa sallam Basiir nee na su nekkuloon Seydina Muhammad ñun ñëpp safara lañ jëm waay Basiiru nee na képp koo xamante ni sunne Muhammad nga ne sallallahu alayhi wa sallam Basiiru nee na moo ngi lay ndokkeel ci ànd ki nga ànd ak ki nga xamante ni ku ànd ak moom aljana nga jëm mu ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuuna billah jël gi ñu yàlla jël ñun xeetu Seydina Muhammad teg ñu ci kaw yeneen xeet yëpp Basiru nee na bu kenn yaakaar ni yow la wala sa liggéeyu ndey la wala sa barke baay la wala sa doole la wala sa xam-xam la waaye nee na xoolal waa jee di doomu Abdoulaye Diack Amina fële ca Madinatul Munawwara muy Seydina Muhammad Basiru nee na am na téere boo xamante ne wàcc na ñu ne téere bi lu ko tax a wàcc mu ne ngir tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn téere bu ñuy wax tawraat wàcc na ngir màggal Seydina Muhammad Basiru nee na am na téere bu ñu wax injil moo nga wàcc Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam Seydina Isa moomee yàlla kontaan na ci moom waaye lan moo tax mu kontaan ci moom ndax tagg gi nga xamante ni yàlla tagg na ko Seydina Muhammad dundal waay waaw na ñëpp wax ne sëñ Mor dund allahu julli gi li ci des bariwul tuuti la damaa gis mbokk yi di rocceeku sax ma yaakaar ni dafa jot waaw euh, situation bi métti woon na lool xatoon na loolu waaye bi Saad ibnu Muaz waxee lii yonent bi xelam dafa dal waaw yonent bi dafa kontaan daan leen acca bismillah siiru ala barakatillah dem leen dem leen yàlla dig na ma victoire kon dem leen parce que xel ma dal na ndeysaan soo leen xoolee statistiques yi rek di ngeen xam ni ñaar ñi ñaari armée yi tolloowuñu ñaari armée yi tolloowul waaye xoolal kii Badr la am na beneen xew-xew boo xamante ni ci xew-xew yi gën a siiw ci diina ci la bokk mooy Uhud Uhud moo topp ci Badr am na nag ay jàngale yu bëri yu ci am ci bañ a mooy sa ndigalu kilifa ak yu demee noonu waaye soo xoolee rek nit ñi parce que wax naa leen ne leen yonent bi six cent vingt deux la dem Madina n'est-ce pas six cent vingt quatre ci la Badar am six cent vingt cinq ci la Uhud am te Uhud moo ngi am bisu samedi ci Shawal dégg nga waaye soo xoolee Uhud cër bi mu am ak maqaama bi ak bayre bi ko yàlla defal sidna Haaruna alayhi salaam nee nañ fa lañ ko denc sidna Haarun rakku sidna Moussa fa lañ ko denc keroog yéefar yi ñetti junni lañu woon déglu nombre yi rek nombre rek moom intéressé ñetti junni lañu woon juróom-ñaar téeméer ci ñoom ñoo amoon mbubbi koŋ mooy bouclier ñaar téeméer yi nit ci ñoom ñoo amoon galaat ñoo waroon ay fas fukki jigéen ak juróom-ñaar lañ àndaloon ay jigéen ñu rafet ñu ñu ñu defaru ba yàqu ñoom ñooy ñëw taxaw di leen dëggal di leen feccal di leen wax ne leen dem leen ngeen dem te ñëw ku ci dem xare ba ñëw sa affaire dina baax billaay ñi ñoo yàgg tay tay xam nga ni am na ñoo xamante ni kon wax ne la demal te ñëw di nga dem te ñëw léegi ah sëñ mu niru demal te ñëw ndeysaan dégg nga jullit yi ñoom junni lañu woon te junni bi kat laataa xare bi laataa xare bee taxaw ñetti téeméer rocceeku nañ ci parce que ay naafeq lañu woon kon sept cent lañu sept cent ñoo war a dajeeg ñaata ah trois mille ñu tolloowuñu ñaari fas rek a ci nekkoon te waxoon naa la fee ne la ñaar téeméeri fas moo am fee ñaari fas abu burda moom moo moo moom benn bi beneen fas yonent bi ko moom ñi tolloowuñu tolloowuñu moo ngi mel ni Sénégal wala football ak France ñu sunu sunu euh, ñetti joueur góol bi ak ñaari joueur ak onze France ah xam nga ni loolu loolu xel sax nanguwul match boobu waxut noonu la tolloon mu ngoog yonent bi daal di ñëw taxaw daal di def séddaleem daal di jël ñetti drapeau benn bi mu jox ko Asad ibnu Hadir bi ñu def mu jox ko Habab ibnu Munzir bi des mu jox ko Ali ibn Abi Talib ñaar ñii ci ci aw sa la bokk ci xasras la bokk mooy waa mooy mooy waa waa Ansaar Seydina Ali moom moo teewaloon waa Muhaajiruun bu leen fàtte nag ne xare yi bu njëkk li ci ëpp daanañu xëy rek commencé di dóorante déedéet daanu def noonu dañ daan def ay combat individuel moom moo njëkk a génne Talhata euh, ibnu euh, ibnu Talhata pa moom Talhata la tudd papaam Talhata la tudd Seydina Alioune daal di doog baat ba dañoo songoo rek ñu toog ba jàgg rek gis benn bopp bu taxaw fële yaram ba des fee ñu xam ne Alioune rey na ka ca topp mooy Ousmane ibnu Talhata moo njëkk a génnaat ba mu génnaatee gaynde gi yàlla gi gi ñuy wax Hamza moo dagg baat ba daal di tàggale ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari épaule yi ñu pare Abu Saïd ibnu Abi Talhata daal di génn Saad ibnu Waqaas moo génn daal di koy terrassé rey ko Musaada ibnu Talha daal di génn Aasim ibnu Saabit daal di génn daal di koy rey al Xaaris génn Aasim rey ko ba ñoom ñu mat onze combats individuels yu am onze onze onze combats yëpp Seydina Muhammad daal di taxaw ca kaw ñu soog a tampaloo rek fekk nag ci ginnaaw yonent bi waxoon na arche yi ñu yor xeej yi ne leen dem leen ngeen yëg ci kaw tund yi moo nii la mel sax waaw kay oxos nii la mel comme njuuxaan far ndeysaan comme njuuxaan li neex wala mun leen dem leen ngeen taxaw fee fee oto bi ne taxaw leen foofu ngeen yor seeni xeej waaye bu leen ko wàcc yéefar yi dinañ ñëw suñ ñëwee ngeen tiim leen di sànni ñuy dee rek stratégie dégg nga bi loolu amee xare ba tàng ñu commencé yeneen bi stratégie bi ñu leen joxoon ñu ñu réussir ko à cent pour cent ba ñu demee ba gis teraanga yi gis xéewali nag jullit yi ñu ci ëpp daal daw dem di njëkkante bagage ya fas yaag bëy yaag xar yaag teraanga ya fa nekkoon daal di waay bàyyi seen position ba wërit euh, xaalis dul wërit moom moo seen position ba xam ni jullit yi wàcce nañ position stratégique ba ñu daal di wiiri jaare nii ci ginnaaw ñëw jaar fii daal di ñëw jël place bi julli ci taxawoon kiim julli ci nag ak seen i xeej di jam keroog rey nañ ci lu ëpp juróom-ñaar fukk ni ma ko doon alquran waaw histoire bu gudd la waaye pour wax leen ne leen euh, nombre du ci dara ku ànd ak Seydina Muhammad rek da ngay dem aljanna dafa mel ni julli jot na ñu julli ba noppi suñu paree ñu ñaan tàggoo insha allah ana ñaan dimbali salaamaaleykum wa rahmatullah